abdu xanm wala abdu nomadu doomi afif afif di doomi asxama asxama di doomi rabia rabia di doomi adi ñenn ñi ne déedéet nu adi addaa la moom moomu adi wala addaa di doomi saalaba saalaba di doomi zuaybu am nañu ne du zuaybu zuayd la zuayd moomu wala zuaybu di doomi saad ibn adi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 na ko noon imaam muslim ibn al-Hajjaj imaamul Buxaari yi soloo na ko ci eh, imaam muslim ibn al rahmatullah alayhi soloo na ko jihaad ah, foofu mu ne ci xadiisu imaam muslim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 Euh, mooy muttafaqun alayhi la léegi ñu ñëw ci eh, eh, na ko eh, bon bala ñu jeexal taxrij bi imaam Ahmad ibn Hanbal daal di na koy solo ci musnada na ko noon sëriñu Muslim bi di imaam ad-Daarimi ci xadiis Seydina Abdullah ibn Mughaffal ba léegi léegi kon imaam Ibn Isxaaq lan la wax imaam Ibn moom dane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 qaala fa laqiyanii saaxibul maganimi alladi jucila aleyha nee na nag ki nga xam ne a ah, ah, ki nga xamante ne ni ah, mooy mooy ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam chargé ngir muy toppatoo eh, li nga xam ne mooy gis nga maganimi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 ma gestu gis yonent bi alayhi salaatu wa ma daal di ruus ma daal di ruus voilà mais gis nañ ñëpp moom jël na ko ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xadiis Seydina Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhima xam nga loolu kat mooy li wax nii mooy masala xilaafiya la ndax waa jumhuurul ulamaa dañ ne loolu man naa nekk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 wa kayfa ixtiyaaruna te mujjantelu mbir yi dafa nëbbu ci ñun ah naka la ñuy lu mel noon la Seydina El Hadji Malick di wax ci Zajrul Qulub naka la jaam bi to nan la ñuy tooge di di di di di radiyallahu anhu di daal expli di tànnal suñu bopp te kat mujjantelu mbir yi dafa nëbbu ci ñun koo xamante ne.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 Mm-hmm. baayam saxaaba la woon mooy saxaabi la ibnu saxaabi abdallah ibnu mughaffal radiyallahu taala anhuma eh, eh, ginnaaw moom nag jëlee na ci yonent mi ay xadis am na xadis bu ne ci bulughul maram bi eh, istanzihu min al mooy xadisam moom fa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 xam nga nit ñi bàkkaar yu bari li alxuraan naan wa taxsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi ngeen jàpp lu tu lu woyof la ngoongo aka bari lum ñuy dal eh laa ilaha illa allah comme que léegi eh, mbir yi day dem ba ñu miin ko foog ne dootul dara alors que loolu la déedéet laa yastawi alxabiisu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 al aslami radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya al firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma